mu ne waa année ba muy hadis numéro huit cent ah fay <laughs> euh, huit cent lan la quatre-vingt-quatorze hadis <laughs> Riyad bi <laughs> euh, saa yëg yi waroo ma koy batli quoi parce que ñu ngi huit cent nga naan ma mille huit cent quatre-vingt quatre-vingt euh, lan seize quatre-vingt-seize loolu mooy kon mille quatre-vingt-seize hadis lañu dese non loolu boo ma ko waxee nag boo moyul damay ba de nga mooy ñun huit cent ci lañ yem nii <laughs> waaw ba déggoo xool imagineel ba ñuy tam li ñaar hadis ñaar hadis ñett hadis ñeent xoolal léegi ñu ngi avancé waaw jàppal ta téo ba rek insha allahu taala borom bi mën naa def ñu motal ko wante <laughs> loolu jafewu ko <laughs> kon hadis huit cent te na yoo xam ne ci kanam <coughs> xadiis yoo comme yenn yi ñu romboon day baamuwaat ah <laughs> mooy yooyu day jotoon na am yoo xam ne yu bari jotoon nañ ko gis yoo xam ne nañ ko gisaat te yooyu comme li ñu waxoon rek dañ ciy gaaw a romb mu ruural kiram moo tax kon <laughs> kon mu ngi doon xadiis huit kon markeel huit cent kon <laughs> mille quatre-vingt six defe la boo gisee bii ah, boole ko ci des yi non euh, du mat kon mille huit cent quatre-vingt-seize ah kon mille quatre-vingt-seize a defe fay ndeysaan allah <laughs> loolu xéewal la mooy mille lan ay hadis yonent bi alayhi salaatu wa salaam kanam ah loolu boo ko xoolee côté boobu bi gën a am nag ak cawarte mu ne wa an ibni Umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala marartu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa fi izaari istirxaa faqaala yaa abdallah irfac izaarak farafactuhu summa qaala zid fazid famaa ziltu ataharraahaa bacd faqaala bacdu alqawm ilaa ayna faqaala ilaa ansaafi ssaaqayn rawahu muslim rahimahullahu taala hadith bi mooy avant dernier loolu dama ko fàtte woon préciser ci bunt bi mooy avant dernier u ci bunt bi nga xam ne moom lañu ñu nekk walillahi alhamdu wal minna amaa nañu jeexal bunt bi tay insha allah mu ne kon wa an ibni umara mu ngi jële ci doomi umar ji muy abdallah du du du ah ah Hafs ah <laughs> du Aasim ay Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na yal na yàlla gërëm leen marartu mu ne damaa romb man de ibnu Umar damaa romb ala rasulillah damaa romb yonent bi alayhi salatu wassalam wa fi izar istirkha te nekk na ci sama lambaayu suuf mooy lenn loo xam ne mu ngi ci wàcc fa qaala yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma yaa abdallah ne ma yow jaamu bi yàlla bi mooy turam <laughs> yow abdallah irfa izaaraka ne ko yëkkatil sa làmbaay suuf bii ma gis am na lu ci wàcc nee na fa rafaatuhu ma daal di koy yëkkati bi ma ko waxee rek moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax ma loolee ma daal di koy yëkkati kay Allahu akbar bi nga xamante ne nii ci laa def loolee daal di koy yëkkati nag yonent mi alayhi salaatu salaam ne ma summa qaala ginnaaw gi mën a ma zid yokkal moo yëkkati waatal <laughs> fa zidtu nee na ma yokkaat mooy ma yëkkati waat waaw <laughs> ma yëkkati waat de waaw ma yëkkati waat mu ne nag fama ziltu ba ma ko defee nag ba mu fi mu ma wax ne yemal bu ma yëgati ba mu yem foofu mu ne fama ziltu dañu ma ataxarraaha mooy di ci bàyyi xel bu baax waaw ak taxarri mooy di seetantal di ci di di seet mbir mi di ko toppatoo bi mu gën a selle waaw bandu déppi boobu sama làmbaay dama koy seetlu bu baax di ko takk bu baax ba fi ma yonent bay saa saa waxoon ma yemale ko foofu foofu laay fexe bu ma koy takk dama koy tëcc di ko di ko wàcce bu dee ci kaw la jógee di ko wàcce ba mu yem ci ma yonent bay saa saa soloon mooy ministre googee dama da dama koy def waaw ba léegi saa bu damay fàttaliku lu mel ne saa sala waxoon wàcce wàcce ba mu yem fii la ma yonent saa sala waxoon ma daal di ko fay yemale bandu lépp boobu fa qaala ba'dul qawmi ñenn ci taalibe yi nga xam ne ñu ma fa woon ñu ne ko ah waa sëriñ bi waaw waa ilaa ayna waa ba fan mooy yeneen way saa saam dala waxoon comme que da doon am lu ci doon laal lu ci doon buubu lu ci doon wàcc kambay nii ñaari denjoor yi mu ne la yëkkatil ngay yëkkati mu ne la dellel ngay yëkkati ba fim la yebloo waaw fim la yebloo woon fan la ilaa ayna ba fan la woon Abdullah fa qaala Seydina Abdullah ibn Umar mu ne ila ansaati saqayn ba ci digg li nga xam ne mooy sama ñaari euh, euh, mole yi sama digg ñaari li nga xam ne mooy yeel yi waaw mu ne rawaahu Muslim hadis bi al imaamu Abul Husayni Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi moom moo ko solo léegi laaj bu njëkk mooy est moom dong ko solo ñu ne la hadith bii nii al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi mooy moom moo ci ñëw moom moo ko moom moo ko solo après waaw moom moo ko indi après léegi dinañ la wax al imaam li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, Ahmad nan la ko solowee <laughs> ndax lool am na am na njariñ. man al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj mu ngi kon ci kitaabul libaas wa ziina baabu tahriimi jarri sawbi xuyala mu ne haddathanii Abu Taahir mu ne haddathanii nettali na man dong imaamu Muslim Abu Taahir sama sëriñ bi Abu Taahir di Ahmad ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Sarh al-Qurashi al-Umawi Abu Taahir yi loolu la siiwee woon rahmatullahi alayhi al-Misri rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa ibn Wahb mu nekk ñu nettali mooy ibnu Wahb ibn Abdallah ibn Wahb ibn Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlaahum Abu Muhammad al-Misri rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarani Umar ibn Muhammad mu nekk ñu nettali ki ma nettali man dong ibn Wahb mooy Umar ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi al-Adawi al-Umari Abu Hafs rahmatullahi ala al-jami' an Abdillah ibn Waqid mu jëloon ko ci Abdallah ibn Waqid ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab gis nga mbokk lañ al-Qurashi al-Adawiyu radiyallahu ta'ala anhu moom it al-Umariyu al-Madani radiyallahu anil jami' an ibni Umar mu jël ko ci ki nga xam ne mooy seen jaatige di seen euh, kilifa di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza radiyallahu anhuma Abu Abdirrahman annahu qaala marartu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa fi izaar istirxaa faqaala ya Abdallah irfa' izaarak farafa'tuhu thumma qaala zid fazid fama ziltu ataharraha ba'd fa qaala ba'du al-qawmi ila ayn fa qaala ansaafi as-saaqayn nii la ko indee ansaafi as-saaqayn ilaa bi mooy indiwu ko fii ilaa ansaafi as-saaqayn comme ni mu ne ci riwaaya bi fii ansaafi as-saaqayn en tout cas ci riwaaya version bi ñu wax ci imaamu Muslim Abul Husayni rahmatullahi alayhi léegi kanta léegi al imaamu ahmad rahmatullah alayhi nañu xool moom li nga xam ne noonu mooy la ko soloowe <laughs> al imaamu ahmad rahmatullah alayhi waaw moom mu ngi gondi ci eh, musnadu abdillah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu mu ne qaala mu ne haddathana imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal borom ngir mu ne haddathana nettali nañu muhammad ibn abdurrahman at-tufawi mu nekk ñu ne tali mooy Muhammad ibn Abdurrahman at-Tufawi Abul Munzir ñii ne Abu Abdurrahman al-Basri rahmatullahi alayhi léegi moom mu ne qaala haddathana Ayyub mu nekk ñu ne tali mooy Ayyub bi Ayyub ibn Abi Tamim Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri rahmatullahi alayhi an Zayd ibn Aslam moo ko jëlee ci Zayd ibn Aslam al-Qurashi al-Adawi Abu Usama ñii ne Abu Abdillah al-Madani rahmatullahi al-Adawi mawlahum an Ibn Umar mu jëlee ko Zayd ibn Aslam hmm? mi ne woon keroog baayam aslam moo ko yónni ci Abdallah ibn Umar mii <laughs> mu ñëw naan ah duxul ndax ma dugg <laughs> mu xam ne sama baat mu ne ah, kon Zayd ibn Aslam di sëriñu imaamu Malik tamit sëriñ ñoon ci imaamu Malik gisoon nañ hadis boobu imaamu Malik la jaar an ibn Umar mu jële ci Abdallah ibn Umar gis nañ ko sànq ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala daxaltu ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa alayya izaarun yataqatta <laughs> fa qaala man hada fa qultu abdullah ibn umar qaala in kunta abdallah farfa izaarak fa rafa'tu izaari ila nisfi saaqayn fa lam tazal izratuhu izratuhu hatta maat allah <laughs> ah xoola riwaaya bi saway neex na nee na daxaltu ala annabii sayyidina ibn umar nee na damaa dugg ci yonente mi alayhi salaatu wa salaam wa alayya izaarun yataqatta waaw nee na damaa sol yére maa ngi sol yére boo xam ne lambaayu suuf boo xam ne yata pampan mooy mu ngi def ay bruit ndax bees xam nga boo solee yére bu bees <laughs> yàlla na bu la ko tailleur daal di daaminil paaseel la ko ah ngay dox muy muy muy furux furux ah loolu mooy yata pampan mooy di def benn bruit <laughs> ndax li mu bees quoi <laughs> ah, ah <coughs> loolu la naan yata pampan waaw gis ne lool yoneen saa saam terewu ko lool de neewu ko yow sa yére bii di xaaxaa ngay di di yeta xaaxaa nii nag yére bu yeta xaaxaa nangam déedéet waxul loola moo tax sol yére bu bees waaw dafa am solo ñu daamineel la ko bu baax lool daal di la koy gomeel bu dee am nañu gom <laughs> xam nga lool booy dox lay da daan furux furux garaawul bu dee doo déranger nit ñi daal c'est pas grave ndax tamit la darara <laughs> wala waaye déranger wut lu dul koo xam ne daa am ñoo xam ne nag moom leen déranger daa bu ñooñu moom euh, kii la ñoom euh, dafa dafa kii quoi euh, naadir la wan naadiru laa hukma la loolu moom lu raar la moo tax yonent bay saa te lu raar moom amul àtte quoi waaw léegi <laughs> waaw mooy mu ne wa alayya izaarun yataqaqa fa qaala léegi yonent saa salaam ne ma man haada bi ma dugg ci yonent saa salaam <laughs> dégg na bëri kon yére bi mu ne ma kii kan la non seulement dégg na mais mu ne kii kan la qultu Abdullah ibn Umar kii man maay Abdullah ibn Umar ba de radiyallahu anhuma qaala yeneen saa ko in kunta abdallah bu dee yaay jaamu yàlla <laughs> kon farfa izaaraka yëkkatil sa lambaay kon ndax jaamu yàlla waru la def lu la muy amee ngërëmu yàlla ak li neex yàlla te li mooy bëggul kuy buubal te yaa ngi kon yëkkatil irfa izaaraka in kunta abdallah farfa izaaraka yeneen saa bu dee yaay abdallah dëgg-dëgg jaamu yàlla waaye waaye yëkkatil sa sa lambaay kon waaw. nee na fa rafa'tu izaari ci saase ma yëkkati waaw ilaa nisfi saaqayn yëkkati ko mooy hadis bale ci lañu leerale mooy daroon yëkkati mu ne ko yokkaatal waaw waaw daa ñëw fii wax fin bi rek fi mu jeexe mooy ba ñu yeme ci euh, euh, mii mole bi mooy ci diggu li nga xam ne mooy euh, ñaari ñaari ñaari yeelam yi falam tasax Zayd ibn Aslam ne mas du deñut falam tazal deñut iza izratuhu lambaay Sayyid ibn Umar mooy di yem ci diggu yeelam hatta maat lépp mu solati lambaay suuf ci diggu yeelam lu noonu comme ni ko fa yonent bay saa saam yàlla moo yemale woon ba ni muy génne àddina moom ki nga xam ne mooy Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhuma kon hadith bi lëkkaaleem premier bi naaw bi bi mooy lëkkaaleem bi leer na ñooy que ne ah Ibnu Umar radiyallahu na damaa soloon làmbaay woo am na booy du lépp sax moo doon laal suuf da am lenn rek loo xam ne moo doon istirxa wa fi izar am lenn loo xam ne moo ci roon yoor di laal kambay nii loolu la ci waaw di ko dépassé yonent bi alei salaam gis ma bi ma ko rombee mu ne ma yow abdallah irfa yëkkatil izaaraka waaw kon dañuy xam ne loolu jaaduwul nit ki di sol loo xam ne day nekk ci suufu kaabay nii waaw léegi nag eh, eh, moo tax lii moom eh, ñi muy gën a dëgëral mooy waxu daa xaram waaw yonent way saa saam ne ko yëkkati waaw yëkkati mu yëkkati mooy bi mu ko rombee neewul Abdallah moom dafa ko ngir loo xamante ne dafa rëy rëylu moom rëy rëyluwul waaye comme que lu ñu sib la tamit ñoom Imaam An-Nawawi wan nañ ne waaw looloo tax comme que dañ koo si te nanti may saasaam daa bëgg l'excellence te da foofu la bëgg taalibe yi di fa àgg mu ne ko kon dindil li nga def yëkkatil yëkkatil mu yëkkati waaw ba fir nga xam ne moo gën te xadiis bi ñu romb sayna Abu Sa'id loolu la doon leeral moo izratul muslimi ila nisfi saaq lambaay suufu ci li nga xam ne mooy diggu yeel yi waaw mu yem ko ba foofu kon nag ñu xam ne loolu euh, ba pare Euh, euh, euh, ñu gis imam Ibn Umar di continuer def lool kon loolu fi hadis bi day wane ne li gën fu isaar bi yem tuulu baabu sifat melo tuulul qamis wal kummi wal isaar mooy kon nag tuulu isaar bi fan lay bu guddaayam boo ko takkee sa ndigg fi gën fu mu mën yem boo koy wàcce mooy ci nii mole mooy digg yeel yi léegi nag boo gënee wàcce loolu xasan Euh, ba ni nga xam ne mooy kàmbay nii waaye nag bu mu ko dépassé bu ko dépassé du tebb nga ci lu xaraam moo xam euh, tahrimu tanzih wala bu karahatu tanzih wala karahatu tahrim loolu nga tàbbi ci selon position boroom xam-xam yi ku nekk wallahu taala alam léegi nag ginnaaw jàngat yooyu leneen lu mën a jànge ci hadis bi mooy euh, comme yére ci riwaayu imam ahmad bi wax nañ ko sànq sol yére bu bees boo xam ne yata qanqan loolu dara newu ci ndax yonent way sa sam Seydina Abu Umar nee na damaa dugg daxaltu ala rasulillah alayhi sallallahu alayhi wa sallam wa alayya izarun yata pa pa waaw loolu dañ cee xam sol yére bu bees te gisoon nañ yonent way sa sam hadis bu gudd biñ jóge woon waaw lim na woon wa aslihu innakum qaadimuuna ala ixwanikum fa aslihu rihaalakum wa aslihu libaasakum hatta takunu ka annakum shaama fi nnaas fa inna allaha la yuhibbu al-fuhsh wala at-tafahush voilà yéwénal leen yéen a ngi dugg dangeen a war a dugg dëgmal jëm ci seen i mbokk waaw na ngeen yéwénal seen seen warwaay yi waaw na oto yi baax bu dee tey lu jëlu fëlëng fëlëng jóge de Lyon de ñëw Grenoble ak si yor ak sa ñànkar ta nga waroon a am lu ko gën fa aslihu rihaalakum way tay ah waaw waaw jóge ndakaar war a dem Tiwaawoon wala jóge Dakar war a dem Njaasaan bu ngeen yore oto bu baax yóbbu leen oto bu baax moo gën ngeen ne xaas ak teg seenu ñànkar yooyu wa aslihu rihaalakum bu manee bu dee sax oto bu baax la comme que àll bi daw ngeen mu poussière bu ngeen manee jaar ci station lavage boo xam ne da ngeen di leer day day raxas oto bi ba mu ngeen dugg si ci seen mbokk yi loolu yonent sallallahu alayhi wasallam dañu koo jàngal fa aslihu yéen a ngi nii allah loolu damu fàtte woon jotaay bi weesu waaye allah waaw innakum qaadimuuna ala ikhwaanikum fa aslihu rihaalakum yéwalal leen seen war waay yi waaw allah ñooy poussière u bi yëpp nga accès waale ko bu dee ne man nga jaar koo xam ne dañ koy raxas tey am nga xaalis boo ko fayee du la yàqal dara ci sa budget bi ngeen toppatoo woon jaar fa nag waaw ngeen ngeen wàcc yéen ñépp waaw dugal ko station lavage moo xam bi nga xam ne yaay pompeel fa bopp mu koy raxas wala nga gis ay xale yoo xam ne loolooy seen métier bu ko defee nga doxalal seen affaire waaw waaw waaw euh, ba nay nangeen def waay bàyyi nañ ci jàmm alhamdulilah waaw ñaata ngeen di kii euh, raxase oto ñu ne nangam nga ne waaw kay damaa bëgg ngeen raxasal ma oto bi nag waaw raxasal leen ma ko waaw masha Allah ñaata minutes lay jël alors gaaw na ay dix minutes rek ah ah kon baax na insha allah voilà après nag nga dugg si nag ak oto boo xam ne bu baax la bu bu neex a xool la doo ñëw xale yi nga xam ne dañuy kontaan gis la ñëw di laal oto bi seen yére yëpp yàqu seen yaram yi takk seen loxo yi takk fii loolu lépp dafa nekk gis nga civilisation l'islam quoi ni mu kawee quoi allah <laughs> waaw waaye wa aslihu libasakum seen yére yi waaw loolu moo tax al Ashaj Abdul Qays keroog bi nga xam ne ci la ñëw te gisoon nañ xadiisam bi gaa yi jóge ne <laughs> ñëw di wax di ci yonent bay saa saam délégation gaa yi kër biñ agsee rek ñu daw dem ci yonent bay saa saam moom li mu def mu nëgënd ko teg ay mbiram dem soppi ay yéreem waajal ba gën a rafet daal di ñëw ci yonent bay saa salaam daal agsi ñëwee ko jiitu waaye yenn saa saam du koo gis rek daal di koy jegeñal ci boppam allah ba pare ak ginnaaw waxtaan wa amoon ak ñoom waa Abdou Qays yonent bay saasaam ne ko yow mii inna fiika xaslatayn yuhibbuhuma allahu wa rasuluhu <laughs> yow mii nekk na ci yow ñaari qualité ñaari jikko yoo xam ne yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo sopp al hilm wal anaa dal ak teey dangaa teey dangaa dal loolu yàlla ak yonentam du ko bëgg alayhi salaam mooy li ñëwee xër am na fi ne xër gi du ñëw ko xër bi waaye daa gis kon mooy xel mi mu utiliser xam di utiliser sax xel ngir def li gën a jaar loolu yàlla du ko bëgg yonentam du ko bëgg waaye ak dal ak teey allah yonent saa salaam moo tax mu jegeñal ko boppam ba pare wax ko lool mu ne ko ah yonent salaam nit ñaari qualité yooyu dama ko damaa def effort yàlla dama koo bindaale wala damaa def effort mu ne ko déedéet yàllaa la bindaale noonu allah moo tax gis nga moom la yonent saa salaam jegeñeel boppam ndax bi mu def ni mu doxale kon nga xam ne boo jógee fu it ñëw poussière nga loolu du lay bu dee am na foo mën a jaar ba rafet door a agsi loolu moo gën waaw allah daa ñëw boo am daa am cérémonie ngeen jóge àll waaw jàllal ngeen yoon wi ñëw bu ngeen manee ñu man leen a dalal benn kër ñu waajal toppatoo seen bopp ak si loolu moo gën bu dee sax man man nañ ko def te mundu dëkk ba la am nay douche publique koo xam ne man na fa sangu bu mu xeeb téeméer ba muy fay bu dee téeméer la walla ñaar téeméer ngir dugg fa gën a waajal boppam soluwaat conk bu gën a kii daal di waaye léegi oto yi léegi bakkane la borom bi yombal na waaw daanaka da ngay jóge Ndakaaru ak ci Ndar <laughs> waaw autoroute yi baax na walillahi alhamdu wal minna yal na yàlla yobbu yooyu yokk ta barkeel ta saxal dañu toppatoo ko <laughs> waaw mooy te ilaa Touba di nga jël ko frak frak yaa ngi Touba saway <laughs> boo dee daw nga correctement euh, euh, foo daw correctement tamit waaw <laughs> loolu waaw lu ama am solo la code de la route yeneen sa salam yooyu yëpp jàngalem da cee waaw laysa as-saabiqu man sabaqa man sabaqa ba'iirahu waaw walaakin as-saabiq man ghufira lahu waaw la sayyidinaa ibn Abdallah non eh, Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan doon wax al-xalifa radiyallahu anhu al-xalifatul xaamis cinquième xalifa waaw mu ne laysa as-saabiqu waaw ca ajja loolu la doon wax te yonent bay saa saam na ko jële keroog ajji waaw muy tàllal lim ñi di leen joxoñ Euh, bant bi mu yoroon naan ayyuhan nas as-sakinatu as-sakina bañ jógee Arafat di dem Muzdalifa eh nit ñi mu dégg ak raj-raj loo te moom fasu boppam noo gëleemu boppam gi mu waroon mu ngi nekk di xëcc laxaat gi waaw ngir mu bañ a màmm ngir mu bañ a gaaw dégg raj-raj loo mu ne ayyuhan nas eh, nit ñi alaykum as-sakina maa ngi leen di dénk man rasulullah ak dal code de la route dawal ci dal lay tegu waaye du përëx përëxi di këdd rek waaw waaw yow bu dee nii doo def fekk benn limitation de vitesse tël nit nag tël nit naan wuy sama ndey wuy sa ndey fan looy woo sa ndey baal sa ndey waaw sa ñàkk yar la ak sa ñàkk prudence waaw ak sa ñàkk doxe teggin moo la teg lii waaw waaw te boo ko tànnee même boo yàkkamtuwul noonu ngay dawe même boo yàkkamtuwul noonu ngay dawe waxoon nañ taxawoon nañ bala ngaa respecté da ngaa gisub radar mu la koy signaler ci GPS bi wala nga xam ne fii policiers yi dañ fiy yàgg ndax mas nañ la fee am loolu kese la nga xam ne kooku waroon naa am kersa di xool boppam ci glace ci ab seetu comme niñ ko fi yàggee wax ayyuhan nas alaykum as maa ngi leen di dégg dénk ak dal waaw oto yi léegi borom bi barkeel na waaw man nga ñëw la nga sole ndakaaru ak see ko Touba wala Njaaréem wala fi nga xam ne mooy Ndar wala Koumpentoum man ngaa agsi jóge Ndar agsi wala ndakaaru agsi mel ni sa salon waaye nag oto bi ak poussière dina ci laal boo bu boobaa defal liñ la aslihu rihalakum waaw ak seen yére yi takunu ka shaana ba mu mel ni grain de boo xam ne fu mu nekk dañuy xam ne ah di ko ràññee mooy dañ lay ràññee ci ak dëppook sunna sax ak coow gu civilisé gu dëppook sunna allah kon nag loolu lu ama am solo la boo tax sayyidna ibn abi umar radiyallahu anhu bi mu solee dugg ci rent sol yére bu bees taq waaw yataq no no waaw boo xamante ne nii hein comme li al imam as-sindi wax ci xaasiyatu sindi ala al musnad bu al imaamu Ahmad mu ne yataqaqa ay yatasawwat li kawnihi jadida waaw waaw waaw ndax lan le fait que daa biir <laughs> waaw kon sol lu bees l'islam terewul sol lu bees de sol yére boo xam ne daamine nañ ko muy muy muy furux furux loolu yëpp l'islam terew ko de waaw <laughs> mu bees kenn na ko terewul waaw waaw Allah loolu lu ama am solo la moo tax ci beneen riwaaya bi imaam Ahmad imaam euh, euh, mu jële ko ci Abdur Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Zayd ibn Aslam mu ne sami'tu ibn Umar yaqul sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man jarra izaarahu min al-khulala lam yanzur Allahu azza wa jalla ilayhi yawm al-qiyamah qaala Zayd waaw Zayd ibn Aslam comme niñ la ko waxoon wa kaana ibnu Umar yuhaddithu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ra'aahu wa alayhi izaarun yataqaqqa'u ya'ni jadiidun gis nga fa qaala man haadha fa qultu ana Abdullah fa qaala in kunta Abdallahi farfa' izaarak qaala farafa'tu qaala zid gis nga fii leeral na riwaay biñ jóge sànq <laughs> mu ne ma yokkal qaala fa rafa'tu hatta balagha nisfa saaq qaala thumma iltafata ilay ila abi bakrin fa qaala man jarra sawbahu min alxuyalaa yanzuru allahu ilayhi yawma alqiyaama fa qaala abu bakrin innahu yastarxi izaari ahyaanan fa qaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam lasta minhum <laughs> xam nga hadiis bi gisoon nañ ko ah moom la imaam njëkkoon andi ci buntu bi bi nga xam ne Eh, eh, mooy moom laa doon wax ne mooy ñaareelu xadiis bi bi mu indee muy 791 eh, wa an ibni Umar radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala man jarra thawbahu khuyala lam yanzur Allahu ilayhi yawm al-qiyamah fa qaala Abu Bakr ya rasulallah inna izari yastarkhi illa an ata'ahada fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala <laughs> voilà riwaaya bi dayoo leeral ibnu Umar nee na man ndeke hadiisu Seydina euh, euh, boobu di nettali mbiru Abu Bakar ci man mii la jóge sax waaw man mii maa romb yonent sallallahu alayhi daf maa gis ma dugg ci moom sol yére bu bees tàq yataqaqa yaani jadidan mu ne ma kii kan la ma ne ko Abdallah mu ne ma bu dee yaay Abdallah kon jaamu yàlla kon yëkkatil sa sa nee na ma yëkkati ko mu naan ma yokkal may yokk a balagha nisfa saax ba mu ñuy àggee nag xaaju yeel bi summa nee na summa altafata ila abi bakr fekk Seydina Abu Bakar a nga fa daal di geestu xool Seydina Abu fa qaala mu ne man jarra sawbahu min al képp koo xam ne mu ngi diri lambaayam ci ndax réy réylu lam yanzurillaahu ilay yàlla du ko xool yawmal qiyaamati bésub taxawaayoo fa qaala Abu Bakr Seydina Abu Bakr ah xam ne moom léeg-léeg lii dal ko de laa ilaa innahu yastarxi mu ne yenn saa salaam ne man léeg-léeg muy wàcc izaar yi ahyaanan léeg-léeg te loolu gisoon nañ xadiis boobu taxawoon nañ ci lu tax parce que dafa nekkoon koo xam ne dafa dafa sewoon da koy takk de waaye buy yëngatu di dox quelque kii rek affaire bi day wàcc mu koy dam dabaatal bu ko fàttee bàyyiwu ci xel rek affaire bi wàccaat mu ne ko léeg-léeg yonent nee yonent saa salaam ne ko lasta minhum yow bokkoo ci ñoom <laughs> voilà yow bokkoo ci ñoom kon gis nga xadis baa ngoog kon gis nañ fii yata xam-xam li taxoon mooy dafa nekkoon loo xam ne yaani jadiida mooy yaani li ko waraloon mooy bu bees kon loolu lépp daal liñ ci bëggoon ax mooy yére bu bees loolu jullit da ngay nekk koo xamante day toppatoo ak solo ak ak solkoom moo tax yonent bay saa saam ne kon fa aslihu ah, libaasakum bokku ci hatta takunu ka sha ka annakum shamma ka annakum shamatun fi nnas fa inna allaha la yuhibbu al-fuhsha wala at-tahaffus wala at-tafahhush ci hadis bi ñu génnoon ci jotaay bi ñu génn wallahu taala alam kon nag affaire baa ñu noonu loolu yi leneen luñ ciy jànge mooy jàngalekat bi bu gisee kenn ci taalibe yi wala lu jaaduwul kenn di ko def warula toog rek naa noon sama yoon ne wu ci ah, bàyyi ko foofu rek waaw bàyyi ko foofu rek ah, xoolal li muy def rek du ñu xalaat li ñuy def déedéet yeneen saa saa bi mu gisee Seydina Ibnu Umar radiyallahu solo noo xamante ne nii jaaduwut da ne ko kii kat la waaw. waaw mu ne ko man la yu Abdallah mu jaaree ji tamit <laughs> mooy wax ju wax joo xam ne day dëppaaleeg li ngay wax bu dee ne yaay jaamu bi yàlla ndax jaamu yàlla waru la def lu dul di di di di ut ngërëmu yàlla di nekk ci li yàlla digal. ak li nga xam ne mooy moo moom la yàlla li borom bi loolu la kontaan mu ne ko kon boo nekkee abdallah de kon nag yëkkatil sa lambaay waaw kon ñun ñëpp mel ni yonent saa salaam dañuy wax ne bu dee ñun abdallah lañ te ku la ngay ñaan nekk sa bopp noonu ngay ñaan nekk mooy nekk jaamub yàlla boo xamante ne kii sa borom mooy yàlla yow nga nekk jaamam doo jaamu sàmba doo jaamu ma dimba nii ma paate nii na bastu nii nogoy nii Élisabeth nii yu ko nii ñi ci des waaw waaw léegi boo nekkee abdallah nag jaamu yàlla kon yëgatil kon képp kenn bi ci ñun koo xam ne da ngay yor sa kii di buubal naan noo man waxuñu ko noo waxul ak man la al imam ibn al arabi waxoon mooy am yan naka la la terem yeneen saa salam di dale sa kaw nga naan waxul ak man bu kenn bu lu wàcc ci toi ni ci ci ci safara la jëm nga naan man waxuma yow sa fekk nga ne waxula loolu mooy wane sa rëy nga naan ma boo nekkee Abdallah defal lii yore saa salaam wa Abdallah ibn Umar bu dee yaay Abdallah kon yëkkatil sa lambaay fa in kunta Abdallah farfa da nga yëkkatali koto kon izaarak kon nag mu ngi noonee loolu lu ama am solo la mooy jàngalekat warul nekk koo xamante ne day nekk fenn mel ni benn xeer bu fa nekk quoi li nit ñi def mu naan moom insensible ci liy xew waaw insensible te loolu nekkul dugg ci lu sa yoon newul sii sa yoon a ngi ci parce que yow teeku ndax laaj dafa am laaj am am na ñoo xam ne seen laaj mooy laaju lam nañ comme ni nga xam ne moom la Abdurrahman def Abu Shibl laaj ibn ma euh, euh, euh, Abu Sa'id al-Khudri ci hadith bi ñu ko romb radiyallahu ta'ala kii nag am laaju boo xam ne laaju xaal la mooy nit ki da ngay gis ni muy doxale mooy xamul mel ni da lay laaj mais bu boobaa yow yaa war a jëli ne kii xamul kon nag naa ko xamal façon laaj la nga laaj ko nga nga xamal ko waaw waaw te bu boobaa nit ki tamit boo koy jàngal yu mel noon def ko li nga xam ne liñ ciy jàng mooy li gën a mat li nga koy jàngal yoneen saa salaam bi mu ko ne yëkkatil mais yëkkati na foo xam ne baaxoon na mooy fi nga xam ne moom la ibnu mas euh, abdallah ibnu non abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ne yoneen saa salaam nee na hijratul muslim ila nisfi saq wala xaraja wala junaa fii ma baynahu wa bayna al-ka'bayn imam Ibn Umar bi muy yëkkati ne euh, lambaayu way ngëm yàlla bi ci mii mola yi xaaju yeel bi la amul problème amul benn ngaañ diggante mii mola bi mooy xaaju yeel bi ba ci nga xam ne mooy dejoor mais bi muy yëkkati àgg na foofu ah mais yoneen saasam ne ko yokkaatal mu yokk mu yokk loolu it mu yokk bu fi mu gën mu bàyyi ko foofu moo tax it nit jàngalekat day puus taalibe ñi nga xamante ne ñoom lay jàngal ak ñi nga xam ne ñoom lay xamal li gën a mat la leen war a di xamal waaw bu mu leen xamal rek ay passable ay boo boo defee lii ça va ah non nekk yem ko ci ça va yi déedéet waaw parce que dañoo war a nekk ñoo xam dañuy xëcc ci nit ñi vers l'excellence comme ni ko nent bay sa sam doon defee voilà kon mu ngi nii waaye benn affaire beneen buñ ciy jàngal mooy taalibe bi tamit mu nekk koo xam ne euh, euh, day nangoo dégg buñ ko waxee dëgg radiyallahu anhu biñ ko nee defal rek nee na fa ca saase laa yëkkati waaw ñoonen a sam ne farfa yëkkatil in kunta abdallah farfa nee na fa rafa ci saase nekku fa naan bon xam naa ba beneen yoon yeneen saa salam non c'est que bii ni ma ko doode ci saase ñu ne ko yokkal mu yokk mooy tamit taalibe lay dégg ndigal bu dee sëriñ maa ngi wax loo xam ne yiiw la waroo nekk bi rëy yi di kii nangam ak nangam waaw loolu tax man pourquoi man te pourtant mooy ci biir nit la ko defee parce que riwaaye imam ahmad de wan nañu ne xam nga ne dama dugg ci yonent bi saa saam nee na kon ba muy dugg Seydina Abu Bakar minimum Seydina Abu Bakar nga fa woon kon mooy wéetul woon ak moom loolu dañ ñuy xam ne mooy corriger nit tamit ma nga ko corriger ci mbooloo wax nañ la ko waaw kër c'est parce que ñu naan lu tax mu koy corriger ci mbooloo mi parce que bu ko defee erreur ci mbooloo mi fan nga bëgg ñu corriger lu ko soit bu corriger ko ci en aparté ba pare ne ko demal ci mbooloo mi nga wax ko te loolu lu bari ñu ko def moo tax ci corriger da nga koy corriger ci mbooloo mi jarul ngay tuddee tur yeneen saa sax nag fii daa am lu ñu bëgg jàngal mu ne ko yaay kan mu ne ko Abdallah mu ne ko bu dee yaay Abdallah ngir jaare ko foofu tamit mooy njàngale mu rafet tamit jaar ci turu nit ki loo xamante ne moom lay tekki turam boo xam ne al-fa'lul hasan tax loolu euh, euh, tax nit ki dina euh, mu delloo ko que ne sa tur bi de sa tur bi. tax na lii waroo koo def voilà in kunta abdallah bu dee yaay abdallah kon defal li yàlla bëgg defal li waaw nga jaari nit tamit ci loolu ci yoo ay nit du dugg biir këram dugg si ba pare xamul ci kan la ah <laughs> mais technique u jàngale la mu am solo ci turu nit ki yow yaay kan sax mu ne Muhammad mu ne ah sallallahu alayhi wa sallam yow di sa turandoo <laughs> cay sa turandoo <laughs> moom de nii la meloon te wute naag ni ma gis nga mel bu ko defee loolu dina xaw a mu ah lool mën na koo andiwaat ci lu gën yomb loolu dafa am solo waaw ah ah yaay diw ah am soxna jaara nag soxna jaara muy soli mini <laughs> soxna jaara doonul woon soloo nii de comme lu mel noonu ah sayyidatu Maryam <laughs> doonul woon melul woon nii de waaw waaw daa nekkoon koo xamante ne nii ku ku ku ku ku ku ku takkoon sërëm la waaw allahu akbar allahu akbar nekkoon ak jaamukatu yàlla nangam ak nangam mooy loolu tamit dafa am solo puusa nit ki war ko ne tur yi ngeen yor du turu falaa falaa comme noonu quoi boo yoree yenn tur yi da ngaa war a nuyu tur da ngaa war a wuyu tur ku sell doo ko yor ba pare nekk mbandkat bi gën a mag aar wa neer wa chener waaw ñu naan kuy tëgg ñu naan Bamba Ndiaye <laughs> Bamba Ndiaye a tas mba ndaje ba wal iyaazu billah c'est tellement grave ça <laughs> yow <laughs> ñu naan Bamba naan am tëgg moo xam ne yaa ko tas wal iyaazu billah sa waay da ngay déconner puis déconne jusqu'à la dernière minute sa waay loolu loolu garaaw na pataana billahi waaw kon loolu waaye am na leen luñ fi jàng mooy Seydina Ibn Umar bi mu waxee ne yonent saa salaam daf ma ne yokkal waaw ah irfa eh, eh, izaaraka fa rafan summa qaala zid fa zidtu fa ma ziltu ataharraha ba'du fa qaala ba'du al-qawm waa ay mooy loolu dañ ciy jànge ne sëriñ bi bu waxee wax joo xam ne defe naa leer ci boppu ñëpp waaw mooy daal am na loo xam ne daal defe naa leer parce que lim naan ma yokku ma yokku waaye waxul fan la léegi ba mu leerul mooy taalibe bi am na droit laaj liñ doon wax ci <laughs> hadis bi hein boobu ibn abda lu la tur rahman abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu hein mooy laaj doon ñàkku taalibe sëriñ bi wax au lieu mu noppi comme tout le monde moo tax bari nañ ñun yu jataay dañ fay nekk am yenn wax yu ñuy dégg du leer suñu bopp ñu demaale ñu dem ak ñàkk leer suñu bopp boobee la waaye doon wax naan waa ji daa <laughs> xaw ma jàngalekat la xaw ma ab taalibe la woon boo xam ne daa am ñu doon jàngal daal du leen leeral benn masala mu wax ba pare affaire bi gars yi ne ko ah mbir mi de leerul <laughs> mu ne leen bu leeroon ca man ba ma koy jàng kon noonu te kon dina leer ci yéen. kooku mooy problème bi xoolal loolu mooy moom ba mu koy jàng leerul woon te pourtant. Euh, euh, amoon na clé mooy leerlu soit ci sëriñ bi wala bokku taalibeem boo xam ne moom xam na ne xam na affaire yi moom mu leeral ko ko mais defu ci dara moo tax ba mu ñëwee di ko génne la mu doon génne leerul mu ne mu ne waaw da woon sax ah man de bu leeroon ci yéen dina ma jaaxal parce que man ba ma koy jàng leerutoon ci man wala yaasu billah te nit lépp loo xam ne tax kii ko amoo droit di ci wax waaw lépp loo xam ne settantaloo ko maîtriser woo ko en tant que jàngalekat amoo droit di ci xuus ak taalibe yi waaw dangaa war a dem ba am ci mémise ba am ci loo xam ne man nga ko euh, partager nga partager ko mais boo fi ñëwee mbir mi leeru sa bopp nga ñëw di jéem a partager lu leeru kon ay nëx ay ay ay nëx kese ngay dugal ci boppu taalibe yi ñoom itam problème boobu dañ koy am bu dee amuñu fii laaj te bu ñu laajee bu boobaa yow doo leen mën a leeral dara parce que leerul woon ci yow te tax fi koo masala bi kon loolu dafa am solo waaw kon laaj nit ñi mën nañu di laaj waaw bu dee ne mbir mi leerul ñu laaj te bu boobaay it sëriñ bi bañ a nekk koo xam ne day xat dënn ne man daal du laaj. booy sëriñ bi dafa war a yaatu dënn ba buñ ko laajee waru la wax eh way xanaa li ma leen wax doyut non mais mais mais mais dañ di waaru quoi non biñ ko laajee ilaa ay na ilaa am saa si saa xëy waaw. moo taxit loolu tamit daa bokk ci li nga xam ne ci teggi ni la bokk quoi mooy nekk nit koo xamante ne nii da ngay yaatu dënn bañ a nekk koo xam ne ku ko xatle la waaw lu gaa yi wax nga jàppe ko ab problème boo xam ne lay sa minat problémate laa wax du problème waaw lu ñu la wax nga mer waaw walaw kunta faddan ghaliz al qalbi lam faddu min hawlik lay borom bi wax rasulullah bu doon daw yàlla li saa sallam daa noon koo xam ne xol bi xol bi daa xat waaw bariwul lu muy muñal taalibe yi kononte kon nit ñi dinañ bëbb jóge ci moom kon nag loolu lu am am solo la quoi waaw loolu dafa am solo waaw loolu lu am solo la kon nag ah, wallahu taala alam alimamu alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala